qaala samaahatul imaam Salaahuddin At-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani az-zaatul muqaddasa kon suñu lu ñu war a gis ci maanaam wala boog suñu jotaay yi ñu ngi ci doon gis maratibul wujud maanaam martabay e mbindeef yi maanaam am maanaam nekkte fi plutôt nekkte fi wala martabay les dimensions de l'existence voilà maanaam yan xeeti dimension la am ci suñ jotaay eh, bi weesu yegg si woon nañ ci nga xamante ne moom eh, lay waxe eh, ci alkanzu ñu leeral ko ndax am na solo <laughs> maanaam ñu ngi woon ci alkanzu sani ci alkunuzul ashara ci maratibul wujud voilà kon ñetti martaba la globalement bi mooy martabatu zatul mooy nekk-nekk xam ne aju la ci kayawaay ci anam goo xamante ne xel yi mënuñu koo daj ñaareelu martaba bi mooy martabatul uluhiyya mooy nekk buur yàlla subhaanahu wa ta'ala gi mu yelloo ñu jaamu ko mu martaba bi mooy martabatul asma wa sifaat mooy tur yi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ak meloom Euh, foofu nag ci la ame li ñu tuddee ak tajalliyaat feeñuwaay yi feeñuwaay yi nag euh, dafa am yoo xamante ne dafa aju ci zat am yoo xamante ne dafa aju ci al asma wa sifaat euh, loolu mooy liñ gisoon ci suñu jotaay yi bii weesu benn bu ci nekk taxawoon nañ ci as tuut léegi nag ñu wara a benn bu ci nekk ñu taxaw ci dëgg-dëgg mu ne fa euh, kon bu njëkk bi moom mooy azzatul muqaddasa kon loolu moom mooy euh, bu njëkk bi euh, li nga xam ne nag fii balaa ñuy dugg ci wàllu googu mooy nekk-nekk boroom subhaanahu wa ta'ala li ñu tuddee azzat mooy nekk-nekkam xam nga ci jotaay yi weesu yële ci ginnaaw bu ñu xoolee ñetti jotaay yi maanaam li ko dalee ci ña ñetti jotaay ci ginnaaw ba juróom benn jotaay ci ginnaaw Eh, dañoo taxawoon ci benn mbir bu ñuy wax jawharul fard xam nga xam yéen bu dee koy fàttaliku bi ngeen gis ne dañ cee taxawoon ci anam goo xamante ne ngir leeral benn xaqiqa boo xamante ne mooy borom subhaanahu wa ta'ala sum na ma xalaqna as-samaawaati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqqi binduñu asamaan yi ak suuf si li seen diggante gi ludul ci dëgg googu lañ ko jëlee ndax xalq mbind fokk mu am ci lu mu jóge eh, xal xaq boobu muy dëgg yi nga xam ne mooy al muy Eh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy xaqiqam te mu loolu la ñuy wax aljawharul faq maanaam ba ñu gisoon sax ne tey bu ñu xoolee dëgg-dëgg ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, mutakallimuna yi dinañ dinañ dinañu wax eh, bay wax ne bay wax ci jawharul fard maanaam ñi ko nangu ci ñoom ci biir ash'ari ak mu'tazila yi masalan muy waa ci waa ahlus sunna wal jamaa ak ñenn ci kuréelu bid'a ay kon dinañ gis ne jawharul fard boobu ñu doon wax xaqiqa la quoi maanaam mbir la boo xam ne dafa réel sauf que wuute nañ quand même ci ndax benn réalité la rek boo xamante ne euh, maanaam benn cosaan la boo xam ne mbindeef yëpp ci lañ wala ay jawhar fard yu bari lañ selon euh, xaqiqa mbir mu ne yooyu yëpp wuute nañ ci waaye loolu moom moo taxoon ñu ne euh, ñun li gis ci mbir mi mooy dafa am benn jawhar boo xam ne moom mooy bu mat bi jawharatu ñu fekk ko jawharatu kamal euh, boobu moom moo dajale jawahir yi nga xamante ni yëpp fard lañ benn par benn lañ euh, te mooy xaqiqa yenente bi sallallahu mais vraiment sookul xaqiqa bi maanaam cosaanu xaqiqa bi et que yeneen jawhar fard yëpp ci moom lañu lañu lañu lañu lañu tegu ci moom lañu tegu euh, muy kon ay mën nañ ñi ay sous-partie ci xaqiqa bu mag boobu nga xam ne mooy réalité bi nga xam ne moom mooy bu perfectionné bi bu mat bi euh, la substance de la perfection jawharat al kamal voilà euh, kon euh, parce que lu am solo la maanaam pour ñu gis ne xaqe yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la lépp départ ci la lépp basé woo que gisoon nañ ne xaqiqa boobu même bu fekkente ne ci la lépp départ ci moom la lépp départ Euh, moom waajibul wujud bi la mais li ghayrihi euh, moom maanaam ak amam dafa war mais ngir keneen ngir leneen mais pas ngir jëmmi boppam te am na beneen mbir boo xamante ne lu mat a bàyyi xel la aussi mooy ne euh, ci suma juumul waxoon nañ ko mooy ne jawarul fard existence am maanaam ak nekkam teg telewul maanaam Euh, du loolu mooy tegtale nekkug yàlla déedéet nekkug yàlla te te foofu lañ jëm jëm nii looloo tax ñu fàttali nekkug boroom subhaanahu wa ta'aala jawharul fard du moo ko démontrer déedéet euh, parce que jawharul fard li muy démontrer rek lenn rek la loolu rek lay leeral mooy lan mooy ne am amu mbindeef fi dafa am fum mu tàmbalee dafa am élément de base boo xam ne ci la am am bi tàmbalee te loolu benn substance la boo xamante ne ci la lépp génnee loolu lay leeral leeralul. ne euh, que ni substance boobu maanaam loolu nga xam ne ci la lépp tàmbalee que ni moom ci boppam yàlla la wala book moom ci boppam amul lu ko amal déedéet leeralul loolu loolu mat a bàyyi xel la parce que el maanaam point bu mat a bàyyi xel laa nekk di sulu ñi nii nañ ko bàyyi xel bu baax a baax euh, selon ñenn ñi dañuy ne def philosophique ñenn ñi dinañ ne def euh, et bon wax ay bon en tout cas lu ñu mën a kii rek Euh, nuñ ko mën a tuddee euh, voilà mais en tout cas mbir la moo xamante ne euh, point la boo xamante ne dafa mat a bàyyi xel parce que lépp lu ñuy wax di ko tudd di ko démontrer il faut que tam mu nekk loo xamante ne day dëppoo ak argumentaire boo xam ne day jub te day te day maanaam mu bañ a nekk rek loo xamante ne day tegu maanaam ci ay supposition yu ay supposition ay ay et cetera déedéet faaw mu nekk loo xamante ne ay démonstration moo koy indi naam léeg-léeg nag mun am ay xaqaayiq yoo xam ne mooy ay réalité euh, spirituelle réalité seigneuriale yoo xamante ne euh, ay dëgg lay doon mais munuñu ko maanaam nit ki xelam du dem ci xool ndax loolu dëgg la wala déet ma fekk xamugu ko d'abord maanaam il faut mu xam ko d'abord masalan tey nii woon na koo xamante ne xamul euh, xaqiqatu muhammadiyya ba pare muy wut lan mooy tegtale ne xaqiqatu muhammadiyya dëgg la maanaam Euh, xamu ko bu ko xamul rek du wut du xool ndax loolu dëgg la léeg-léeg mais nag bu demee ba nga xamante ne maanaam euh, dégg na euh, akabirul aarifina yi suufiyanke yi di ci wax di ci développer di ci maanaam wala yu mel noonu ba mujj gi benn moom convaincre ne effectivement dëgg la ñun ñëpp ci ruux yeneen bi saa leer yeneen bi lañ ñu bindee te ci lañ ñu amale ak yu mel noonu Euh, booba nag après ki lay commencé mais mais effectivement loolu war na mën nekk dëgg bu demee ba borom subhaanahu wa def ci xolam leer googu gu dëggal loolu rek léegi nag questionnement bi posé wu ci moom moom mooy mais lii nan mooy nan la lan lan mooy wanee ni dëgg la maanaam lan mooy wane ni lii dëgg la donte man gëm naa ko parce que il faut ñu bàyyi xel benn biir te loolu euh, waxoon nañ ko ci euh, njaal benn jotaay yi waxoon nañ ne jotaay yii nii dëgg la que ni ki buntu lañ ne buntu xaqaa'iq ci lañ ne. waaye ilmul kalam da ci am doole maanaam euh, euh, ilmul kalaam mooy euh, kii théologie yaakaar naa noonu lañ koy waxe théologie ah maanaam daf ci am solo voilà daf ci am solo lool parce que donte ay xam-xam la yoo xamante ne leer la ci yu borom subhanahu wa ta'ala di wàcc ci xolu jaamam bi mu sopp waaye borom subhaanahu wa taala euh, euh, euh, maanaam léeg-léeg léeg mu mu mu mu mu dimbali lenn ci jaamam yi ba ñu mën a gis dëgg-dëgg ne dëgg la que ni leer la mais yow mi nga xamante ne borom xel nga rek maanaam boo xamante ne xëy na loolu yëpp mën nga ko bañ a xam mën nga ko bañ a ràññee mën nga ko bañ a xàmmee nan ngay def maanaam maanaam nan nan nan nan nan la ñuy dimbalee nit ku mel noonu ci ñu eh, leeralal ko ni lii am na te mbir mi yenu maanaa maanaam mbir mi yenu maana am xelam mën koo dégg mën a mën a leer ci xelam bu leeree ci xelam rek day daal am jeexital ci xol bi bu boobaa xaqaay yi tamit day ubbeeku ci moom maanaam te loolu euh, dëgg-dëgg euh, moo tax ñuy taxaw bi sonn bon entre guillemets coono sax taxu ko ci am wala xam nga mën na mais taxu maanaam coono taxu koo demee noonu daal maanaam mais waxin la rek maanaam ñuy sonn ci di bëgg di leeral bi nga xamante ne moom moo aju ci xaqiqa xaqiqa yooyu noonu di di voilà di leeral li aju ci xaqaayiq yooyu noonu kon tey buñ ne ilmul kalam maanaam kon dëgg-dëgg day leeral euh, mbir moom maanaam day day day day day def moo tax ñu ñu ne daf ci am solo et que pour wax ne xam-xam yi wuute wuñ waaw comme li Seydina Ali karramallahu wajhahu wax ne xam-xam yi wuute wuñ ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi réer mooy ñi nga xam ne ñooy Juxaali ñoom ñoo jël xam-xam yooyu def ko ay points yu bari mais xam-xam moom benn point kese la te lépp ci borom subhaanahu a ta'aala la jóge beneen mbir bi nga xamante ne tam mat na bàyyi xel te loolu souligné woon nañ ko mooy ne dëgg dañ ko war a nangu ak nu mën a mel te wut dëgg maanaam jéem a xam lan mooy dëgg te jéem caa nekk jéem a sàmmanteeg moom mooy li nga xamante ne moom mooy li am solo képp koo xamante ne euh, dafay wut xam-xam euh, wala boog Euh, dafa bëgg ak texe adduna ak alaxira mu nekk koo xamante ne dëgg moo koy ñor maanaam ci dëgg dëgg lay wuti euh, dëgg moom mooy nekk li nga xamante ne mooy élément bi nga xam ne moom mooy euh, conditionné gis-gisam yëpp ak ay doxalinam itam parce que ma maadaama ne xam na lii mooy dëgg ala kulli xaalis buur yàlla subhaanahu wa ta'aala ci loolu la te xam-xam képp koo xamante ne jàpp na ne li nekk ci moom xam-xam la moom war ta bañ dëgg te daf ko war a nangu te du ragal gëstu maanaam dëgg du ragal gëstu c'est-à-dire que euh, yoo xamante ne yow li nga nekk ak li nga yor ak li nga jàpp loolu moom mooy dëgg yow doo ragal ñu def enquête ci mbir mi doo ragal ay investigation ci mbir yi waaye képp koo xamante ne saa yu ñu ne nañ def investigation ci mbir yi nañ def enquête nañ contrôler affaire yi nañ xoolaat bu baax Euh, nañu jël mbir yi def ci ay analyse ak yu mel noonu yow ngay ragal di tiit di yokki yokki ak di am looy ragal loolu tegtal la ci ne du tegtal ci ne yoroo dëgg waaye tegtal la ci ne yow wóolu woo li nga yor dëgg la maanaam loolu tegtal la ci ndax euh, ah maa ngi fàttaliku <laughs> xaw na yàgg def na euh, fukki at ca ginnaaw wala fukki at ak juróom maanaam voilà après loolu la def suñu muqaddam dañu euh, dañu waxtaan ci tarixa tijaaniya ñu waxtaan ci waxtaan ci waxtaan ci ba yàgg euh, mu ne ma amam euh, ak gra maanaam am solo gi mu am solo ci ci comme surtout maanaam gravité bi nekk ci jàpp ko pare bàyyi ko bi ñu waxee bi ñu ci noonu ba noppi maa ngi fàttali boobu ñu ngi woon Gerland moom xam naa na ko fàttali mu ne mu ne ma mais yow kon li nga def wóorul ah man ko lan laa def mu ne ma yow da ngaa teel a jël da ngaa teel a jël wér de quoi <laughs> man ko déedéet bien sûr loolu nag justement c'est-à-dire que avant ma koy jël man euh, en tout cas ci li ma ne man jéem naa xool ba moom ba am kóolute ci sama xol lu dal lool sama xel ci ne lii dëgg la ma doog koo jël parce que xam naa conséquences yi nekk ci jël ko ba pare bàyyi ko maanaam euh, justement moo tax sama xel dafa dal ba pare ci mbir mi ba mu leer ma ni lii moom dëgg la goo xamante ne raxul caaxaan ma doog koo téye te loolu justement moom mooy euh, maanaam joxewuma exemple ki ne ne may doxale baax na mais li ma bëggoon wax foofu rek mooy euh, que ni euh, effectivement képp koo xamante ne da ngay ragal ne maanaam ay investigation ay recherche parce que moom li ma doon wax mooy daf ne ma parce que yow da nga am benn esprit critique bu garaaw bu ne ci yow di lijjanti fii di di gëstu xam-xam yi tout le temps damay ragal benn bés nga découvrir benn mbir boo xamante ne day tax nga ba bàyyi maanaam nga bàyyi mbir mi maanaam loolu la ma doon wax en fait Euh, justement maanaam loolu nag laa ko doon dalal xelam ci ci moom mbir moomu tamit ne ko du incha allah mën maanaam mënta demee noonu ndax euh, dañ ko gëstu ba pare doog cee dugg maanaam euh, kon li nga xamante ne moom mooy liñ jublu ci wax ji yëpp maanaam liñ ci jublu yëpp mooy ne dëgg dafa nekk loo xamante ne moom du tànn maanaam yow maanaam du tànn kan moo ci yow yaay ñëw maanaam conformé wu ci moom yow yaay ñëw di conformé wu ci moom mais moom du fi nekk naan waaw bu ma sañoon kii ñëw bu ma sañoon kii ñëw déedéet yow yaay ñëw par force de conformé wu ci moom te boo conformé wul ci moom ba euh, daa iman dana am ay jeexital ci adduna euh, wala àllaxira maanaam day am ay jeexital kon ci kaw loolu li tax ñu euh, wax wax ji maanaam mbëmbëstali ko wala maanaam mooy introduire laytaayale ko li nga xam te ne moom lañ naroon wax mooy ne dafa am benn mbir bu am solo nañ ko bàyyi xel mooy euh, jawharul fard suñ koy wax wa wala boog maanaam nekk buur yàlla subhaanahu wa ta'ala surtout euh, ak xaqatul muhammadiyya am yooyu noonu yooyu ay ay mbir la yoo xam te ne dëgg la c'est-à-dire que tey jullit bi warut a ragal taxaw ci kanamu ate bi ate di naan day débattre ak moom wala day remettre en cause dëgg-dëgg moom lim gëm masalan Euh, warut ragal tamit taxaw ci kanamu yahuud bi wala nasaraan bi wala keneen mu koy remettre loo en cause ne euh, que Seydina Muhammad sallallahu li mu indi mooy dëgg loolu ko ragal dafa war a nangu ñu taxaw luñ ñu tu ko détail par détail ba ñu xam ndax lii dëgg la waaw wala déet beneen biir nag bi nga xamante ne kon foofu la ñuy tàmbale te mooy asbatul muqaddasa xaqiqatan moom mooy question bi gën a riche bi am maanaam question bi nga xamante ne moom moo gën a màgg mboolem question yi sujet bi gën a riche mboolem sujet yi te moom mooy bi nga xam te ne moo gën a alimenté mboolem discussion yi ba ko la ko dalee ci àdduna bi ba mu ba léegi mooy liy wër-wërloo ci ndax yàlla am na waaw wala déet maanaam ndax yàlla ci boppam am na ak moom mooy kan parce que euh, te yooyu ay masala la yoo xamante ne maanaam li ñu tuddee ay question existentielle la c'est-à-dire que képp kenn daf koy xalaat képp kenn mbir mi question bi lu mu bon bon dina ñëw benn yoon ci sa bés maanaam euh, booy commencer màgg ngay commencer xalaat ne est-ce que vraiment yàlla am na est-ce que dëgg la te léeg-léeg sax nit ki gëm ko ba noppi mais de temps en temps affaire bii dellu si waat ci moom muy xalaat mais est-ce que vraiment yàlla am na quoi euh, ak ay questions yoo xamante ne am nañ duñu nag taxaw fii euh, dem di ñëwaat ci démonstration yëpp en détail benn par na déedéet dëgg la waroon nañ ko mën a def. mais dañoo jàpp ne euh, euh, maanaam résumé démonstration bi day doy waaye démonstration bi maanaam taxaw giñ ci taxaw ak setantal giñ ko def yaatal giñ ko yaatal ak tamit questionnement yi mën a juddoo ci démonstration yooyu loolu bi ñuy def sax taxawiya bi leeral nañ ko ci ba mu leer nañ walilah alhamdu wal na ba nga xamante ne euh, amul benn yéefir bu mën a ñemee taxaw maanaam xattaaba maanaam ni taxaw ne Euh, seen démonstration bi xëy na baaxul non non limite bi lii la wala laala loolu moom du ko mën parce que tout simplement mbir mi dafa leer nañ nañ nañ te dañuy déparé ci ay baal te loolu lu am am solo la mooy li ñu tuddee badahiyaat yi wala boog musallamatul aql maanaam musallamatul aql mooy yi nga xam ne xel yi dañ ciy wommatu woo tubaab di ko wax axiome c'est-à-dire que bon en philosophie bon am na principe boobu aussi maanaam axiome mooy musallamatul aqli mooy yi nga xamante ne man ak yow yëpp bu ñuy tàmbali dañ ciy déparé nangu ko te loolu noonu man ak yow buñ ci d'accordul suñu démonstration du mën a dem maanaam suñu waxtaan du mën a dem ma loolu nag dan nga koy soxla ci mbooleem waxtaan maanaam mbooleem waxtaan buy mën a am diggante ñaari nit bu ne wala boog wuute gu ñu am bu ne waxtaan woowu daa war di depare ci ñuy ne am na mbir moo xam ne ñun ñii ñëpp kenn mënu koo bañ maanaam faw dañ cee war a d'accord voilà mooy euh, euh, moom mooy mooy li nga xamante ne ay musallamatul aql lañ maanaam xel yi dañuy wommatu ci loolu dañ koy wax tamit badahiyat mooy yi nga xamante ne euh, ci njàm jaal ben rek nit ki daf koy xam maanaam jarul démontrer léeg-léeg tamit ñu koy wax ab daruriyat maanaam mooy daruriyat yi mooy yi nga xamante ne ilmu daruri la maanaam ci la jóge mooy Euh, xam-xam boo xamante ne nit ki day loru ci mën koo nangu ci anam goo xamante ne tey bëggoon a toog di sikki sàkk ndax loolu dëgg la waaw wala déet moom ci jëmmi boppam day am jafe-jafe pour mën a xam nan la war a mën a tàmbalee ngir weddi ne lii dëgg wala déet masalan tey euh, nit ki xam gi muy xam ne moom am na maanaam et que moom na maanaam tey nit ki bu bëggoon a toog di douter ci moom ndax am na waaw wala déet moom ci boppam day am jafe-jafe xool maanaam bu ko bëggee dutee démonstration wu dut bi ci boppam maanaam pas démonstration ne loolu dëgg du dëgg dëgg loolu déedéet mais dut bi donc démonstration bi moom fan la war a tàmbalee pour mën koo teg loolu rek da ci am jafe-jafe ndax adduna bi am na ndax asamaan si moo ñu tiim ndax suuf si ci la ñuy dox et cetera kon yooyu mooy ay ay bada ay ay musallamaatul aql lañ maanaam kon ci ci ci côté boobu lañ koy lañ ci nekkee di wax parce que euh, mbir nekk daruri maanaam nit ki jàpp ne lii évidence la loolu mu jàpp ko ci xelal rek xelam rek taxul mbir mi nekk évidence déedéet évidence pour mu mbir mi nekk évidence parce que tey léeg-léeg nit ki mën ngeen a toog di waxtaan ci benn mbir waa dina la évidence la mi évidence la alors que déedéet évidence la ci moom mais du évidence ci ñëpp loolu day am wala léeg-léeg mbir mi nit ki jàpp ne évidence la parce que moom ci jëmmi boppam dafa juum déjà ci perception mbir mi déjà euh, loolu nag li koy indi mooy njuum léeg lekk day am ma jox la ci exemple loolu parfois gars dañ koy wax maanaam moom la ñuy wax le bon sens maanaam euh, de même bu dee dañ ni c'est la chose la mieux partagée en réalité bon sens de nit ki def ciy juum lu bari euh, loolu moom mooy euh, le moo tax mbir mi nekk la nit ki jàpp ne lii évidence la fekk xaajul bay nekk évidence exemple bi ma jox tey mas nañ ko joxe ci pour usul yi wala maanaam mooy tey nit ki bu ne suuf si dafa dafa dafa dafa tàllalu maanaam dafa tàllalu loolu évidence la ci moom maanaam loolu évidence la ci moom maanaam ngir ne bon sens am loolu la ko jox alors que en réalité suuf si tàllaluwul suuf si dafa dafa dafa dafa dafa rond maanaam dafa en tout cas forme ovoïdale la yor maanaam nekkul forme boo xamante ne dafa dafa dafa dafa dafa tàllalu carrément li nga wax moom mu bon sens la euh, mooy day taxaw ni seen lépp jub par exemple bu taxawee seen xool ci kanam lépp jub wala boog mu euh, mu mu mu ne gisuma musuma gis kuy kuy kuy dox ba pare juutu maanaam bopp bu juutu loolu yëpp comme musuma koo gis loolu yëpp day tegtale ne kon suuf si dafa tàllalu lool ay évi maanaam moom évidence la ci moom mais c'est parce que mbir mi dafa ajuwul ci xam-xam parce que bàyyiwul xel mboolem éléments yi tax bu xoolee gis ne ah suuf si kat warta mën a nekk lu plat parce que par exemple tey lu tax bu ma xoolee asamaan si mu mel ni kël par exemple loolu bu ko xooloon rek de war na loolu rek déjà dafa bu xoolee nuage asamaan si day gis ne dafa mel ni affaire dafa xaw a këll dafa am horizon par exemple et ak yooyu noonu loolu maanaam dafa am foo xam te ne maanaam booy xool ci sa kanam day mel ne asamaan si suuf si dañuy laalante ci benn place euh, ci kanam kanam maanaam fa sa bët yam te loolu nit ki su koy xool day jàpp ne kon maanaam asamaan si ak suuf si kon dafa am fu ñu daje ci suuf te loolu amul tamit mais loolu moom mën naa jàpp ne évidence la euh, et cetera maanaam yooyu laa la bëgg a wax euh, ndax ne jant bi maanaam moom tout le temps day wër suuf si loolu moom mën na koo jàppe évidence ndax jàpp na ne loolu bon sens moo ko jox que jant bi daf koy gis saa su nekk muy jóge penku di dem sow kon kon jant bi moom muy wër suuf si alors que loolu demee wut noonu et mais il faut mu def ay analyses yu poussées ci yi pour mën a xool ne mais est-ce que du kon contraire bi moo am est-ce que du kon suuf si moom ci boppam mooy wër jant bi wala boog mu ci boppam mooy tourner ba tax jant bi ñun ñu koy gisee nii daa man maanaam suuf si moom mooy tourner boppam et que jant bi par rapport ak ñun fi ñu nekkee moom ci boppam yëngatuwul maanaam est-ce que du loolu xam nga yooyu yëpp ay questionnement la yoo xamante ne nit ki mën na jàpp ne mbir mi évidence la parce que ci moom la nekkee évidence alors qu'en réalité nekkul évidence parce que moom dafa jàpp ne lii bon sens la ci moom mu jàppe ko comme évidence maanaam loolu tamit mbir la moo xam te ne mat a bàyyi xel la yii yëpp nag ay xam nga lu tax ñu di ko wax mooy ne euh, pour ñu bañ a minimiser benn argument ñu bañ a minimiser benn questionnement parce que questionnement képp koo xamante ne wooy yow sa laaj yi dafa bari c'est que li ngay laaj kiiwul ko dafa dafa leeru kiiwul dafa maanaam euh, di di yooyu il faut pas que ñu koy def bien sûr na nag am na ci mbir yoo xamante ne bu affaire bu xësee ba leer maanaam nga ci wëlbatikuwaat di ci questionner wu ci questionnement yoo xam ne légitimul et cetera loolu mën nañu ko nangu tamit loolu aussi am na loolu tam buñ ko mélanger buñ jaawale loolu ak li nga xamante ne moom moo lañ nekk di wax nii Euh, mais li ñu bëgg a wax moom mooy dafa am question yoo xamante ne parfois day existentielle c'est-à-dire que ndax euh, euh, mais man lan moo fi indi mais ñun damay dégg ñu wax yàlla mais yàlla boobu c'est vrai que est-ce que moo amal adduna bi mais lan mooy wane ne am na et cetera nga gis te loolu noonu képp kenn da koy poser ba pare képp koo xamante ne am na doom par exemple ba mu yegg ci yenn at yi dina xam dina xam ne faw doom ji dina ko laaj euh, soit moom dina ko laaj keneen ku mu wóolu et cetera parce que ay questionnement la yoo xamante ne bu xale bi commencé mag bu tuuti rek ñetti at ñeenti at même pas wala juróomi at maximum juróom benn at dina commencé poser question yooyu ba pare di commencé laaj naka la mbir mi demee ak ñun nan lañ def kon bañ amal ñu est ce que nan lañ créé woo ñun nan lañ def bay bay bay ñëw et cetera et que li fi nekk lu ko indi mais lan moo tax mbir mi demee nii mu demee et cetera yooyu ay question la yoo xamante ne xale yi képp ku am ay doom laa lay wax nii su fekkente ne euh, euh, xale yi am nañu ak ubbeeku ci kanamam dina dégg ñu koy poser question yu mel noonu ndax ay question yoo xamante ne la maanaam xale bi ci boppam da koy soxlaa xam maanaam giir mën a xam moom mooy kan parce que yooyu yëpp ay ay ay ay ay yu muy poser wu Euh, te nit ku nekk ku normal ku normal parce que bu fekkente ne gis nga ne sa doom musul posé wu question boobu mooy ne intelligence am dëgg-dëgg am na fu mu yem te question yooyu noonu du question yoo xam ne dañ naan question philosophique la wala question théologique la wala question euh, je sais pas leneen ak leneen ak leneen déedéet question yooyu question existentielle la c'est-à-dire que nit ci boppam muy posé question yooyu te ay question la yoo xam ne mboolem civilisation yi ci bërëb yi ci mboolem jamono yi dañ koy posé wu te day nekk day xalaat boo xam ne soit dañ koy posé wu ba pare di ko daw wala boog ñu posé wu ko ba pare taxaw ne fokk ñu am tontu bi léeg-léeg nag posé question ba pare di ko day am voilà maanaam xel mi mi ngi fi eh, eh, non ça va bàyyi li laaj loolu mi nag ah, loolu maanaam loolu dañ mën na ci am bul posé loolu bu ci wax <coughs> ah, <coughs> c'est que dafa dafa garaaw euh, ay problème nga fi bëgg a indi euh, et cetera non question yooyu duñ ko daw maintenant nag bu kenn jàpp ne mbir mi da ay modernité moo tax ñu poser question boole yooyu loolu du dëgg amul ñëpp ñoo mës a poser wu question yi ñëpp la nag toutes les civilisations sauf que ba ba pare de tout aussi mais réponse bi nga xam ne moom lañ mën a jox question yooyu réponse yooyu parfois ñoo mën a nekk philosophique wala réponse théologique wala euh, réponse boo xamante ne mën nañ ko scientifique wala réponse boo xam ne mën nañ ko tuddee neneen voilà voilà réponse au sociologique voilà et cetera mais la question en tant que telle c'est une question existentielle c'est-à-dire que képp kuy dund di xalaat di màgg question boobu day nekk loo xam ne day ñëw ci sama xel euh, ndax dafa voilà loolu ñëpp la doomu aadama yëpp la moo tax xale yu bëree bëri boo leen lool di ñuy laaj affaire yàlla di laaj affaire mbind mi nan la demee ak di laaj euh, asamaan si suuf si et maam ñu ci lay ñuy laaj ay questions yoo xam ne mel noonu maa ngi jégalu ci guddal gi mu guddal ci buntu bi ci euh, tàmbali gi mais que dañoo buggoon euh, mu mu maanaam mu leer que mbir mi fii nii la nii maanaam lool dafa dafa am solo ko ñu bàyyi ko xam léegi ñu jublu ci. Euh, az-zaatul muqaddasa nekk nekk kooku maanaam kon bi ñuy wax ci jawharul fard ak di indi ay démonstration ci wàllu googu ak di ci wax ak di ci xóotal euh, loolu c'était pour démontrer réalité mohammedienne bi la maanaam que ni yonent bi sallallahu alayhi sa réalité dafa am existence préalable existence boo xamante ne c'est une existence euh, primordiale voilà et que existence boobu noonu à partir de cette existence ci yeneen existence yi amee maanaam am am ji am noonu kilo yeneen am am yi nekke loolu xaqiqa muhammadiyya moo ko waral mais xaqiqa muhammadiyya boobu amalul mbir dafa am maanaam en tout cas démon démontrer ne xaqiqa muhammadiyya boobu existé na pour ñu démontrer ne moom moo leen amal maanaam kon il faut que ñu xool lan moom moo amal mbiri et que isaaqatu muhammadiyya en tant que benn substance mooy jawhar est que moom mën naa nekk kii amalaate est que moom en tant que bi mu nekkee lu mel noonu moom est-ce que warul nekk koo xamante ne moom tam ndekete dañ koo amal parce que en tant substance mooy ne day nekk mbir moo xamante ne day yëngatu yaa ngi dégg wax ne maanaam day yëngatu euh, wala boog possibilité mu yëngatu am na parce que loolu moom mooy substance yëpp yëpp noonu lañ mel mooy day yëngatu wala possibilité mu yëngatu am na te maadaama mu yëngatu wala possibilité mu yëngatu am na moom mooy ne amul ci cosaan mooy am na lu ko amal te loolu dinañ ko démontrer lu tax euh, te justement yëngatu googu ak possibilité mbir soit mu yëngatu wala possibilité mu yëngatu ne ci moom gis nga li ma la wax maanaam obligé wul mbir bi di yëngatu la mais bu fekkee bu mën nañu xool démontrer ne possibilité mu yëngatu am na te loolu jawahir yëpp substance yëpp mel noonu kon lépp luy substance dafa créé wu maanaam dafa am dañ ko créé parce que dañ ko dañ ko sos nekku ci cosaan voilà lépp loo xam ne day soppeeku wala ba possibilité mu soppeeku mi ngi fi mooy ne amul fi ci cosaan maanaam dañ koo amal loolu moom mooy at taxayyur at maanaam modification soppeeku suy am ci mbir mu ne bu mu mën a doon mooy ne nekku fi ci cosaan loolu nag daañ ci ñëwaat ci wàllu leeral googu noonu et que kon xaqiiqatu muhammadiyya dafa am dañ ko amal dañ ko amal parce que boo leen fàttalikoo biñ koy démontrer bi ñu delloo see maanaam ba wax lan la consiste en quoi ça consiste da ngay gis ne jawhar la maanaam moo tax su ne ko jawharu fard maanaam da gis ne kon ab gànjar la maanaam substance la bu am léegi ñu ñëw ci. Euh, Euh, ci euh, kon buur yàlla subhaanahu wa ta'aala nekk nekkam gi nga xamante ne maanaam sans ñu bàyyi xel sax li nga xam ne moom mooy al asma wa sifaat mooy tur yeeg melo ñu baña a bàyyi xel li ñu tuddee tajalliyaat feeñu waaye ñu bàyyi xel amam moom ci boppam nekk nekkam parce que de c'est de ça qu'il mooy nekk nekk borom bi subhaanahu wa ta'aala mooy az-zaatul euh, te moom mooy étape bu njëkk bi ndax nekk nekk googu moom mooy cosaanu am am gi loolu am démonstration yi moo tax ñoo loolu lañ ne duñ ko yaatal mais dinañ ko dinañ dinañ dinañ dinañ ko tudd quand même globalement su dëgg globalement dafa am ay xeeti dalil maanaam ay argument yoo xamante ne ci loolu ci la ñuy mën a xamee ni ndax yàlla am na waa wala déet te argument yooyu benn boo ci teg amul kenn ku rëyum xel ak lu mu rëy rëy xel ba dindi ko ba ba dijjiti ko mun amul amul mënta dafa mënta ne euh, loolu moom moo tax Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, mooy euh, la philosophie wala boog la démonstration du du kalam de de l'existence ñi nga xamante ne ñoom ñooy ci yëngatu ci philosophe moderne yi yëpp maanaam da ngay gis ñu tuddee ko muy di ci di wax révolution dafa am maintenant sur la la vision bi nga xamante ne moom la moom la moom la Emmanuel Kant amoon ci gis-gisu. Euh, philosophie maanaam euh, nga xam ne euh, léegi dafa am une révolution moom moo nekkoon imam bu mag bi suñ ko mënee tuddee noonu et que la il y une révolution de de de ça mais en réalité dara lu dul loo xamante ne la mutakallimuuna yi maanaam surtout ci ñi nga xam ne ñooy waa ahlus sunna wal jamaa ay rawatina ash'ari yi ci seen biir maanaam dañ ko masa maanaam dafa nekk base seen démonstration ci anam goo xamante ne Euh, voilà dañuy wax ne way voilà da dafa dafa simple voilà amul nag ku réyum xel ku ko mën a dindi amul euh, bi nga xamante ne moom mooy bi ci njëkk te boobu moom la ñuy moom mooy bi gën a mag mooy lu ñu tuddee dalilul xudus dalilul xudus moom mooy euh, dinañ ci ñëw léegi incha allah moom mooy bi ci gën a mag mooy dalil bi wane ni dëgg-dëgg buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moom am na maanaam euh, euh, am na te li koy wane mooy ak sosu voilà maanaam mbir yi sosu gi ñu sosu moom mooy wane ni yàlla am na loolu dinañ ci ñëw léegi dañ koy tamit dalilul imkaani wal wujub mooy mooy dalilul imkaani wal wujub mooy preuve bi wane ni nangam am na ba pare lii ak waram lii la lii moo ko waral mu am ñaa beneen dalil maanaam kon euh, na nga jàpp benn ngoog dalilul hudud ñaareelu dalil mooy li ñu tuddee euh, dalilul ilzamul aqli baynal wujudi wal adam maanaam mooy dalil bi nga xamante ne euh, xel mi ci boppam sa xel te loolu xelu doomu adam yëpp noonu lañ mel moo leen di njëkk maanaam moo di njëkk ci ne fokk ak am akuk ñàkk faw benn ci ñaar yi moo fi mën a ne mooy mbir mi day am wala mu ñàkk am léegi nag à partir de possibilité ba xam gi nga xam ne mbir fokk day am wala mu ñàkk am te mënta nekk ci diggante bi loolu dañ ciy sukkandikoo ci wane ne kon yàlla moom daa iman dafa war a am maanaam leneen mënta am loolu dinañ ci ñëw léegi dinañ ci ñëwaat tamit incha allah bu ñu ko waxtu bi mayee ñetteel bi mooy dalilu nizaamil kawni dalilu kaw kawni euh, wala boog balaa dalilu nizaamil kawni dalilul faqri wal ghina voilà dalilul faqr wal ghina mooy dalil bi ak faqr mooy ak aajowoo ak al ak woomal mooy ne faw mbir yi dañoo ci diggante ne dañuy soxla wala boog ñu nekk ci ñu nekk ñoo xamante ne dañoo am indépendance totale indépendance maanaam mooy soxla woo dara soxla woo aju ci dara soxla woo basé wu ci dara soxla mooy indépendance mais vraiment totale parfaite mu am dalilu nizamil kawni dalilu nizamil kawni euh, moom it mënees na ko wax rek euh, dalilul imkaan wal wujud jege na wante na ak loolu naka noonu Euh, moom faqr wal ghina ñoo jegewanto maanaam dalil faqr wal ghina ak dalil imkaani wal wujudi benn la wala boog ñu mu mënef na ko dugal foofu dalilu nizaamil kawni mooy dalil bi wane ni dañ koy wax tamit dalilu nizaam kese bi wane ni organisation bi adduna bi organisé wu maanaam nosewul mooy kaw kawni nosewu gi adduna bi cosmos bi bi ni mu nosewoo mooy organisation bi ci am mooy wane ni yàlla am na boobu moom moo gën a yomb parce que boobu ce n'est pas philosophique boobu boobu dafa boobu boobu moom philosophique boobu moom dafa yomb moom ba démonstration boobu daa gën a yomb parce que boobu soxlawul nit ki am maanaam eh, ay préalable ci notion philosophique des choses am ko soxlawu muy xam benn mbir boo xam ne day xóotal am xalaatam boobu moo tax boobu mooy démonstration bi gën a yomb donte euh, bi gën a matale nag mooy dalilul xudus <coughs> lan mooy dalilul xudus nañ ci ñëw beneen xudus mooy sosu ci voilà moom mooy wujuduhu lahu dalilun qati' xaajat kulli muhdisin li sani' mais yàlla moom ak amam dafa am benn dalil boo xam ne moom mooy dafa dogu moom qati' la maanaam mooy loo xamante ne dafa am dalil boo xamante ne moom boobu dafa dafa dafa nekk loo xamante ne dogu dafa dogu mooy c'est-à-dire que soo c'est irréfutable irréfutable mooy aajowoo gi nga xamante ne lépp lu nu sos soxla ku ko amal c'est-à-dire que tey buñ xoolee adduna bi ni mu demee euh, maanaam loolu dañuy jëfandikoo lu ñu tuddee xaanoonu sababiyya léegi kon bëgguma nag ñu ñu démonstration bi gudd euh, ndax lépp yaataloon nañ ko ci bi ñu sax taxawiya bi mais dañuy gàttal rek mooy ne tey lépp loo xamante ne dafa am tey bu ñu ñëwee dinañ laaj kan moo ko amal lépp loo xamante ne dafa xew dinañ xam kan mook ko xewal ak nan la xewee tey boo nangam lu ko xewal ngeen diw ngeen kooku ngeen di diw nangam nangam affaire bi dafa am fu muy yem parce que su fekkente ne amul fi mu yem mbir mi du mën a ne maanaam xel du ko nangu ndax tasalsul moo ci am parce que il faut que mu am lu ñu tuddee al musabbibul awwal mooy ki nga xamante ne moom mooy ki sababal mbir mi te jiitu loolu fokk mu mësoon nañ cee wax ci jotaay yi weesu mooy tey su fekkente ne damaa ne euh, adduna bi ku ko amal kenn ne la yàlla ñu ne waaye yàlla boobu ku ko amal ñu ne beneen yàlla kon ce qui veut dire ku njëkk ki nekku doon yàlla ñu ne yàlla boobu ku ko amal nga ni beneen yàlla maanaam noonu boo ko toppee fak mu faf la war ku fu mu yem kon ce qui veut dire ku mujj ki dootul yàlla maanaam ku njëkk ki dootu yàlla kon fi nga mën a yem foofu kookoo yàlla mais mais fi nga mën a yem fan la kooku euh, te dafa am lu koy démontrer maanaam dafa simple simplicité bi li ko indi lii rek la euh, mooy dans le temps wala dans l'espace en tout cas ci cause yi il faut que mu am mbir mi fu mu yem muy al-musabbabul parce que xaanunu sababiyya mooy le principe de causalité daa iman day soxla li ñuy tuddee al musabbibul awwal mooy ki sox ki koy ki koy amal ku njëkk loolu fokk day am mooy tey par exemple su ma nee euh, yow dama bëggoon nga embaucher ma du bëggoon nga embaucher ma nga ne waaw man de bëgg naa laa embaucher ka pour ma embaucher la il faut sama patron d'accord ci signé ma ci patron bi patron bi ne waaw waaw non possible mais il sama chef bi nga xamante ne moom moo yor suñu kii bi au au niveau international euh, moo yor entreprise bi kooku de signé ñu dem ci kooku kooku ne waaw oui oui c'est vrai euh, amuma man man personnellement amuma benn problème mais il ministre de tutelle bi signé ñu dem ci ministre bi mu ne war na non man y a pas de souci xam naa léegi dañ koy premier ministre rek premier ministre moom bu signé rek c'est bon premier ministre ne la non man am benn problème mais fok président signé moom la nga wax maanaam kon signature ku ne daf koo at ci signature des président ne non man moom amu problème xanaa soxna fi rek moom bu soxna fi d'accord rek d'accord naa soxna si ne waaw waaw waaw waaw man de dafa am sama benn eh, càmmiñ rek boo xam ne kooku moom lu mu wax rek d'accord naa ci ah ñu dem laaj ko kooku tamit daa di koy aj keneen maanaam mbir mi bu fekkente ne noonu rek lañ koy defee te amul fu mu man man jamais nga embauché day du dëkk dooma embauché mukk parce que mbir mi amul fu mu yam mais su fekkente ne man embauché nañ ma rek mooy ne am na koo xamante ne finalement moom moo jël décision bi ne day signé et après affaire bi nag toppaat ligne bi ba wàcc ba ci ki nga xamante ne man moom moom mooy yow mi nga xam ne yow laa waxaloon du dëgg kon loolu moom mooy ne xaanunu sabab ya mooy causalité principe de pour mu mën a wér il mu am eh, point de départ loolu moom foog mu am parce que su amul rek loolu du mën a ne euh, loolu nag moom mooy euh, mooy dalilul xudus ci gàttal mooy ne adduna bi dafa am te comme xam nañ ni mu amee nii tey conséquence ni mu amee woon démb la et que ni mu amee démb conséquence ni mu amee barki démb la ainsi de suite affaire bi nag il faut que pour que réalité bii nii am mooy il faut que mu am fu mu tàmbalee parce que su amul fu mu tàmbalee maanaam loolu il faut mu am maanaam bu amul fu mu tàmbalee rek mooy nii mënta amee nii te foofu mu tàmbalee tamit euh, dafa am beneen xaayida boo xamante ne moo ñuy leeralal mbir moom ne foofu mu tàmbalee dafa am benn moment boo xamante ne euh, affaire bi maanaam buñ ko delloo tey ba ci tey sax jawharul fard fokk mu am jawharul fard ku décider ne da koy amal mais kooku di décider ne da koy amal il faut mu nekk koo xamante ne soxlawul woon ko amal parce que su soxlawee loolu nag foofu la ñuy duggee ci dalilul faqri wal ghina mooy ne su soxlawee mooy li liy waxeen soxla na parce que su soxlawee ku ko amal mooy ne moom kon ci dañ ko amal mais su soxlawul ku amal mooy ne moom moom moo fi nekk mooy ne ak nekk gi mu fi nekk mooy amul fu mu tàmbalee naka jekk kooku daf fee mësane kooku naka jekk daf fee mësane te loolu mooy azzatul ali muy nekk nekk gu kawe nga xam te ne moom mooy al muqaddasa aji sell ji ah voilà aji kawe ji mbir kooku mooy amul moom dafa am fu Euh, euh, voilà moom naka jekk euh, ko kon amul fu mu amul fu mu fu mu fu mu fu mu fu ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom mooy kon ci beneen beneen beneen xeet bi ci ci ci wàllu boobu ci ci dalil bi muy Eh, dalilul ilzami voilà dalilul eh, ilzamul aqli bayna al wujudi wal adam mooy ne xel mi nga xamante ne dalil preuve bi nga xamante ne moom moo naan eh, al ilzamul aqli mooy ne xel njatt gi mu ñuy am lu am wala lu ñàkk am mi ngi fi maanaam loolu mooy lan mooy ne tey buñ ne xool dañ naan ah adduna bi naka jekk dafa am wala dafa ñàkk am loolu la adduna bi naka jekk dafa am wala naka jekk dafa ñàkk am léegi tey dañ naan waa mais est mu am mooy principe bi c'est-à-dire que tey bu ñu delloo mbir mi ci ajak jak ci ginnaaw mooy mooy fi est-ce que adduna bi amoon loolu mooy principe cosaan bi wala adduna bi ñàkk am mooy cosaan wala boog de tout simplement ñu ne est existence en soi maanaam mbir yi di am am am mooy cosaan wala ñàkk amay cosaan buñu nee non ñàkk am mooy cosaan kon léegi laaj day daal di juddoo foofu bu ne fekkee ñàkk am mooy cosaan mais kon lan moo tax le néant total l'inexistence totale am mais ñu jékki-jékki existence am parce que réalité bi moom mooy action bi mooy fiñ ñu doon départ mooy musallamatul li mooy ne ñun xam na ne existence am na mais kon lan moo tax ba au moment où au point de départ inexistence moo am mooy ñàkk am al moo am ba pare al wujud ñëw ne fi mooy existence ñëw ne mooy ne kon fokk mu am loo xamante ne moom mooy basculer loo te loolu mënta nekk su fekkente ne inexistence mooy cosaan bi loolu mënta ne il faut que kon existence nekk début bi mooy loolu mooy raisonnement à l'absurde maanaam mooy kon euh, euh, euh, existence moom moo njëkk am kon mooy point de départ bi existence moo jëkk am mais sauf que dañ seetlu ne ñun kat àdduna bii ñu nekk ni muy amee taxayur mooy soppeeku modification yi ci am mooy wane ni kon ndekete existe existence par contre ci suñu adduna bi moom du cosaan parce que lépp luy soppeeku mooy ne parce que lépp luy soppeeku wala mu am possibilité de soppeeku dafa am ñaari mbir yu benn ci yu daje ci moom mooy mooy ne dafa am ay doole ay force yuy appliqué wu ci moom dafa am ay doole yu koy yu koy yëngal maanaam kon liñu naan lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole du dëgg principe fondamental de la dynamique mooy la kii théorie la somme des forces égale am ah, ah ah accélération maanaam loolu moom loolu la soit bu fekkente ne dafa yëngatu noonu la demee mooy li tax mu yëngu mooy ne doole yi kattan yi nga xam ne ñoo appliqué wu ci moom buñ leen boolee ñoom ñëpp ñoo koy yóbbu fi nga xam ne fa jëm ci buy yëngatu loolu moom lu leer la léegi euh, su fekkente ne nag dafa taxaw maanaam yëngatuwul parce que ñaari possibilité mooy soit day wala yëngatuwul dafa am lu waral mooy ne doole yi appliqué ci moom aussi ñoom ñoo annulé wu maanaam ñoom mooy la somme des forces moom moo la jox nul zéro loolu ah tamit pratique principe fondamental de la dynamique bi la bokk lu dëgg mooy lépp donc lu tagateem de lu ne c'est parce que dafa am lu koy xëcc fii lii di ko xëcc fee lii di ko xëcc fee ba pare bu ñu leen boolee benn ci ñoom ëppul doole moroomam ba tax mu mën ko yóbbu fenn loolu waaw moo tax mu tagateem maanaam tey bu ma gisee man ma toog ñu yëngatootuma daa fekk ne fi ma toog euh, euh, euh, même bu dee pesanteur bi ñu ngi may xëcc ci suuf mais réaction wu fi ma toog moom moo ma moo ma téye ci kaw maanaam et cetera xëy na am na ñeneen ñoo xamante ne xëy na ñoom ñoo ci ba tax ma mën a nekk fi ma ne bu dëgg kon loolu lépp noonu la demee kon ala kulli xaalis mooy ne am na ay forces extérieures yoo xamante ne ñoom ñoo ko téye bi ñu gisee nii nag kon adduna bi ni mu demee yëpp mooy ne comme dafa nekk di yëngatu wala mu taxaw loolu moo possible mooy ne a l'extérieur adduna bi am na force suprême boo xamante ne moo téye lépp loolu mënta ñàkk parce que sinon da yëng du yëngatu wala boog dana yëngatu maanaam ñaar yëpp fokk mu am maanaam te benn bu ne nekk mooy ne dafa am force extérieure buy appliqué wu moom ba tax mu téye ko ak stabilité wala boog mu di ko bàyyi muy modifié wu comme que mbir mi noonu la demee mooy ne fokk kon dafa am koo xamante ne mooy ci extérieur moom moo koy téye noonu kooku nag fokk ne kooku noonu euh, il faut mu nekk koo xamante ne ak amam moom moom la amam amul fu mu tàmbalee xam nga lu tax parce que am am moom mooy cosaan sinon adduna bi mënta jékki-jékki rek ñàkk am parce que euh, euh, ak tarjih comme le qaida bi ak tarjih bayna shay'ayn mutasaawiyayn bilaa murajjih mustahil maanaam nootal ñaar diggante ñaari mbir comme li wolof yi di wax maanaam ci gàttal li wolof yi dax naan suuf su sutee suuf su sutantee dañ koo jël maanaam loolu la rek mooy ñaari ñaari mbir yoo xam ne ñoo tolloo mooy que mu ñàkk am ak mu am buñ fi nekkee ba pare mu am nefi mooy ne am na force extérieure boo xamante ne moo moo ko amal maanaam ñàkk ñaar yoo xamante ne normalement dañoo tolloo égalité parfaite lañ am ci seen possibilité bu benn possibilité bi mujjee am au détriment de l'autre c'est parce que dafa am un élément extérieur bu ko bu ko defar bu ko waral loolu moom loolu du du du du du maanaam ajuwul ci ma gis mbir mi parce que tamit lii lu mat a bàyyi xel li ma nekk di wax ni mooy démonstration yi ñu nekk di def ni maanaam ajuwul ci maanaam ci xel rek la aju ajuwul ci par exemple mu mës a am expérience ci mbir mi wala déet ajuwu ko ajuwul ci lool lu am solo la c'est-à-dire que y a des démonstrations d'influence d'ailleurs mathématique ci loolu lay lay lay doxee maanaam obligé wu ma ma am benn élément boo xamante ne dama naan yàgg gis nangam moo tax ma jàpp ne mbir mi nii lay demee déedéet soxlawu ma ko de xel mi dong la laaj voilà loolu am ma solo la il faut que ñu différencier entre li nga xam ne ay science la xam ne science exacte la yoo xam ne tey xel lay dawee comme démonstration mathématique yëpp ñaareel ak léegeen li nga xamante ne du du démonstration maanaam moom ay science expérimentale la c'est-à-dire que il faut que ma ma ma amoon expérience ci mbir mi Euh, pour mën ko am comme lu ci médecine noonu lay doxee ci ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay sciences expérimentales lañ voilà il faut ñu euh, tax yéen a ngi fàttali ci jotaay yu njëkk yi ci suñu euh, ci bi ci jotaay yu njëkk yi leeraloon nañ ci li nga xamante ne moom mooy xeeti acte yi nga xam ne ñoo am am yi nga xam ne ci xel lay aju yi nga xam ne ci expérience lay aju ak yi nga xamante ne mooy mooy mooy mooy Euh, ak yi nga xam ne ci sharia la mooy àtte yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci ñett yooyu yooyu gisoon nañ leen kon loolu léegi déjà loolu kon ci tënk rek loolu day tegtale ne kon yàlla am na maanaam ngir tënk mu am léegi nag euh, dalil bi nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, bon bu dee dalil wujud imkaani wala wujud loolu tamit jegewantoo na ak dalil bi moom mooy ne possibilités yi am nañ maanaam mooy tey loolu xam nga mooy mooy tey mbir mu nekk dafa am euh, nu mu mel ci cosaan et que loolu mu mel ci cosaan bu ñu delloo ba sa gannaaw fokk mu am lu fi mooy lan mooy tey par exemple buñ ne eh, meew mi saf na suukar meew mi saf na suukar masalan lan moo tax meew mi saf suukar lan moo tax meew mi saf suukar bu boobaa dañ naan la meew mi de dafa saf suukar ndax dañ cee def suukar wala boog dañ cee def lem mais tey bu ñu nee suukar lu tax mu sax suukar loolu question la bu ñu dul posé parce que suukar par essence dafay sax suukar bu dëgg maanaam <laughs> maanaam par essence la nekkee moom suukar moom moo moom ci boppam mooy suukar maanaam du ne daa sax suukar mais moom ci boppam mooy suukar parce que par essence noonu la mel léegi alors que tey leneen lu mën a doon loo xamante ne dafa sax suukar rek faaw ñu laaj lu tax mu sax suukar il faut question boobu posé wu mais bu dee mu dee suukar ci boppam moom lañ xool moom kenn bu fi nekk di laaj lu tax mu sax suukar du dëgg loolu nag démonstra maanaam loolu loolu ci gàttal ci la ñuy ñëw maanaam mooy tey buñ nee existence nañ maanaam na man man existé na mais lan moo tax mu existé est-ce que man maa amal sama bopp wala déet ñu ne déedéet amul amul ma sama bopp kon mais keneen ki ci des ma ne kon kon ki ma amal wala man fi mu juddoo wala ni ma tax ba ba ma am ñoom nan lañ am maanaam tey loolu bu ñu koy retourner di retourner di dellu ginnaaw dinañ dem ba foo xamante ne dinañ ne ah dafa am nag loo xamante ne moom dafa exister naka jekk te moom amul ko amal parce que loolu euh, maanaam parce que moom par essence dafa exister maanaam par essence la exister moom au moment où existence moom mooy principe bu mbir yi sinon su dul loolu le la du mën a nekk maanaam yeneen possible yeneen yi exister yëpp du ñu mën a nekk voilà loolu ci tënk noonu la loolu la léegi mais dalilul nizamil kawni moom lañ la wax ne moom laajul ay démonstration bu yuré ci mais li laaj rek mooy nit am xel mu ubbeeku tuuti mooy tey euh, foofu la ñuy dañuy jeexale foofu mooy dalilul nizamil kawni mooy tey su ma nee àdduna bi dafa organisé wu xam nga tey su ma ñëwee fekk suñu maanaam nga romb benn kër mu màbb maanaam mu màbb buñ ne mais kan moo màbbal lii kan moo màbbal lii tey su fekkente ne yow sa xel dafa limité da naan ma rek hasard moo ko waral du dëgg bon même bu fekkente ne bu ñu xóotalee dinañ gis ne du hasard nañ jàpp loolu nañ jàpp ne hasard la ah lii de hasard a ko màbbal waaw kaas bi ku ko toj maanaam kaas bi dafa daanu ko kaas toj désorganisé wu xam nga bu tojee maanaam cat bii day dem fee nga gis sax naan ah mooy tindi ku leen xale yi buñ dëgg nangam nangam parce que kaw mooy am amul benn organisation bu dëgg loolu képp ku am kër ci xëy na loolu dina la mës a dal maanaam bu la mës a dalee xamal ni yow ci ku raar nga euh, wala boog mës nga koo gis sa àdduna daal dara lu toj ni buñu nee lan moo ko waral ñu ne la ah lii de hasard la moom ma daal ma noonu hasard la maanaam ma nangu ko noonu mu nekk benn xeetu action ci man voilà mooy leen sabla maatoon ak sama xel daal ci womatu rek noonu même bu du dëgg mais tey su ma ñëwee fekk kër googu mabboon ñu toxal ko tabaxaat ko yëkkati ko pentiir ko defaral ko lépp ba pare ma ñëw ne mais kan moo tabax kër gi ñu ne ma hasard la sama xel du ko nangu damay bañ xam nga lu tax parce que loolu dalilu nizaamil kawni la c'est-à-dire que adduna bi moo mënul d'accord ci lu organisé wu ba pare ñu ne la hasard moo ko waral loolu sama xel moom du ko nangu xam nga lu tax du ko nangu tey euh, le fait que ñun ñëpp ñu retrouver ci plateforme bii nii Zoom bi nii fii tey bu ñu demee mais sa way comment tu t'es retrouvé dedans maanaam nan nga def ba dugg ci Zoom bi maanaam boo nee ma moo tax ma yegg ci ci biir Zoom bi ba ngay mën a fekkee mbir mi loolu man du ma ko mën a nangu parce que lu tax parce que dafa laaj euh, nga nga am benn kii lien boo xamante ne ci ngay duggee et cetera ak yu mel noonu maanaam dafa laaj organisation dëgg alors que tey boo ci génnoon man boo ne ma par hasard laa ci génnee teyuma ko nangam nangam boobu mën naa laa wax ne waaw ma joxaat la beneen exemple su ma yoree ay xale yu ndaw maanaam képp ay doom xale xam na ko bu baax a baax li may wax ni soo leen bàyyeeg benn néeg benn pièce ni leen dugg leen ngeen foofu soo fa ñëwee di nga xam ne fii ñii li ñu def nii nam amuñ ci woon benn volonté pour def def def lii maanaam mooy lan mooy day rajaxoo léppay tasaaroo lu nekk nekk fee lu nekk tasaaroo lépp ah du dëgg boo leen joxee puzzle moom bu fekkee kiiw puzzle yi dafa bari boo moytul di nga ko di nga ci am ay éléments yooyu ci perte soo ko bàyyeek ay xale yi kese boo moytul soo ñëwee trois jours après di nga am ay éléments yoo perte ci puzzle parce que amuñ benn maanaam dafa désorganisé du dëgg mais tey su fekkente ne dama ñëw mais ah dama ñëw fekk lépp rangé waat xale yi maanaam bañ foowee gannaaw ba foowee ba tasaare ko maanaam buñ foowee ba pare loolu jigéen ñi xam nañ ci lu bari góor ñi sax xam nañ ko bu xale yi foowee ba pare boo ñëwee gis liñ def da ngay décourager da ngay jàpp ne lii kenn mënatu ko rangé ba mu baax mais tey su ma ñëwee gisaat ko mu rangé wu bu baax tegu lan laay wax damay xam ne ki ko teg nii dafa am lu mu ci ma te teg am na ko def hasard mënta def nga lu tax hasard mënu ko def justement xam nga mën nga mën a mais loolu est-ce que yow nekkoo di wax affaire bon sens quoi parce que hasard mënu ko def si dinaa ne la si si xam nga lu tax du bon sens et que justement que ni hasard warulu ko parce que loolu mathématique la c'est une question mathématique te mathématique c'est une question intellectuelle purement intellectuelle voilà pas expérimentale purement intellectuelle mooy lan mooy hasard dafa am régle boo xam ne moom lay doxe hasard dafa am benn règle bu ama am solo bu muy doxe mooy ne plus éléments yi di bari plus probabilité wu mu tegu moo tax mathématique probabilité gis nga ñi jàng ah, mathématique am ah, pour am na euh, partie probabilité plus mat plus mbir mi di tegu plus élément yu bari plus probabilité bi pour que mu tegu ba pare organiser wu di jafe cest ka dire que tey bu ma jëndee bu ma jëlee benn kayit mu bind ci un jël beneen kayit bind ci deux daa di koy euh, sànni mu daa di tegu un bi tegu fii mu war a tegu deux bi tegu fi mu war a tegu loolu probabilité un sur deux maanaam loolu mën naa ne mais su fekkente ne dama cee yokk troisième probabilité mu tegoo un deux trois day gën du dëgg bu ma bu ma defee ba dix mu dix jël dix maanaam par exemple ay bal ay bul yëpp denn bu ci nag ma bind ci un deux trois quatre cinq ba dix ma sànnee ndoo leen ñoom ñëpp ñu waddandoo organiser wu kenn ku ci nekk dugg ci benn kàmb ba pare kamb yooyu moo ko xoolee ni ñu tegaloo yëpp mu nekk un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ñu tegaloo wee noonu probabilité bi dafa faible parce que y a déjà probabilité wu mu tegaloo mais probabilité benn bu ci nekk dugg ci kàmbam lool maanaam yooy yëpp ay proba day gën a faible lool day gën a jafeloo mbir mi bu dëgg yëpp ba tey d'accord nañ maanaam yi may wax nii moom yaakaar naa ne képp ku xellu ku ne mën na ci d'accord maanaam même ñi xelluwul sax xëy na duñ duñ ci mën a wuute duñ ci mën a wuute xamal tax ma joxe exemple yëpp mooy ne adduna bi ni mu organisé woon ni mu bindoo ni mu taaroo ni mu rafete ni ko borom subhanahu wa ta'ala organisé ci diggante bi ak bëccëg yi diggante weer yi ak affaire ni mu amee ba mu leer ma ni tey tey tey bu huit bu ma nee la la joxee suba rendez-vous huit heures et que suba rendez-vous huit heures mën nañ tase place sàngam parce que heure yi montre yi baax yëpp dañuy bokk heure et que euh, changement bi maanaam xam naa ni risque mu changer amul parce que dafa organisé wu ni ma wóoree ni maanaam tey bu ma bëggoon a dem Paris yoon bi yoon bii la ba ma yegg c'est-à-dire que amul benn désorganisation bu bu risqué am ci diggante bi ba tax par exemple benn dëkk daal di soppeeku taxu dem feneen ki beneen dëkk demee neneen et mais lépp dafa organisé wu tegu ni ma leeree ni euh, euh, maanaam dafa am mbir yu bari yoo xam ne maanaam organisation parfaite bi am ci lu ne ci adduna bi et durant maanaam le temps l'espace maanaam lépp mooy wane ne am na koo xam ne moom lii mu def nii nii la ko bëggee comme ki nga xamante ne wala masal ala su ma romboon tabax bi ñu tabax ko ba mu yëkkati ko teg ñu pentiir ko def lépp ni ma leeree ni lii ko def dafa am lu mu ci namoon nii la ko bëggee woon ni ma leeree ni néegu xale yi ñoom biñ koy tasaare amuñu dara luñ ci bëggoon mais biñ ko defaree taxaw organiser teg yëpp maanaam loolu ñoom ñoo bëggoon mbir mi placé woo nii ba ma lépp nekkaat dans l'ordre maanaam loolu mooy dalilu nizamul kawni mooy ne adduna bi ni mu demee nii mënta demee neneen lu dul ne am na élément maanaam koo xam ne être supérieur boo xamante ne moo ko bëggee nii sinon mënta demee nii loolu mënta ne loolu ça tient pas voilà dégg loolu moom mooy euh, dalilu nizam al al kawni yi yëpp dañuy wane ne kon l'être suprême l'essence sanctifiée voilà l'essence élevée extérieur dafa exister dafa am mënta ñàkk am bu fekkente ne lii leer na maadaama ne lii ñu wax ni lii ni lii leer na te tënk la rek parce que dañ ko tënk mais su dee su ku ku ku bëgg yaatal ci mbir mi dëgg mën na dellu ci sax biñ ci taxaw yi foofu moom dañ ko benn bu ci nekk dañ cee taxaw yaatal suma ma juumul sax benn bu dañ ko wutal ab jotaayu boppam maanaam xeetu dalil yi benn bu dañ ko wutal jotaayu boppam ba pare indi questionnement yi mën a juddoo ak yeneen ak ba pare indi yeneen i questionnement yoo xamante ne day am ki le fait que lan mooy wane ni par exemple ñun d'accord nañ que ni ñun démontrer nañ ni am na être mi mais être suprême moo bu kan mooy wane lan mooy wane ni yàlla la ñun yàlla bi ñuy wax la parce que ñun yàlla bi ñuy wax peut-être que par exemple. Euh, gaa yi ci def kémit ñoom dañuy wax yeneen yàlla euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy yenn xeet comme ñoom Einstein ñoom dañuy wax ne yàlla boobu am na mais mais yàlla ilahul daaxili la maanaam yàlla la bu nekk ci maanaam mooy la mais du yàlla boo xam ne ilahul xaariji la yàlla boo xam ne dafa extérieur à la nature a a lan mooy wane ni loolu la et cetera yooyu yëpp yooyu après yeneen i démonstration la yoo xamante ne def nañ ko foofa a questionnement yi nga xamante ne moom la ñu mën a poser wu ci biir mbir yooyu yooyu yëpp def nañ ko def nañ ko def nañ ko ci ci ci jotaay boobu ci jotaay yooyu bëgguñu euh, mu gën a gudd lii ci wàllu googu mais waxoon maanaam taxawoon tuuti ci ne yàlla am na moom fekk yàlla boobu am xel mënta nangu leneen lu dul ne yàlla moom am na loolu moom dañoo teniroon quand même ci teg ci ci wax ko ci indi ko nii léeg mu am ay questionnement yoo xamante ne déjà Euh, euh, ci maa ngi fàttali charte bi euh, defoon nañ ko mooy question bi nga xam ne dañ ko posé woon athée bi te question bii nii question la boo xam ne bépp képp kuy athée képp ku jàpp ne yàlla amul question la boo xam te ne moom daf ko waroon a posé wu te posé wu wu ko mais ñun dinañ ko posé te du ko mën a tontu xam nga mooy question ban mooy athée bi boo leen seetloo mooy nit ki nga xamante ne moo dàq wut ay sabab. maanaam tey ate accident am nga ni yàlla yàllaa ko dogal mu nangu ko lool ate du ko def fokk mu jéem a def ay enquête ne nañ woo police ñu xool les causes même de l'accident lan moo waral accident bi am ate nit la koo xamante ne lépp lu nekk daf koy jéem a wutal benn cause rationnelle maanaam loo xam ne xel dana ko mën a nangu ci wane ni lii am na lii moo tax waaw léegi lépp lenn détail bu nekk ci dundam day jéem loolu détail bu nekk ci mbir yu nekk lépp lu ma gis daf ciy bëgg loolu ba pare mu jàpp ne adduna bi ak ni mu amee nii yëpp amul benn cause léegi lan moom moo waral kon adduna bi am comme yow nekk nga koo xamante ne lépp lu nekk dañ ciy wut cause rationnelle mais léegi man wutalal ma kon cause rationnelle parce que boo ko wutee ci yi gën a ndaw yi ci détail yi gën ndaw war nga koo mën a wut ci détail ci mbir mi gën a mat mooy mooy existence adduna bi ci jëmmi boppam bu dee lu nekk wutal nga ko cause xanaa existence adduna bi ci boppam war nga kaa wutal cause lu tax sa xel demul ci nga wutal adduna bi yëpp cause lan moo tax lii nii question la boo xam ne ate bu nekk war nañ ko koo mën a poser ginnaaw ba parce que moom nii la mel maanaam moom nature noon noonu la maadaama ne nature am la kon question bi war nañ ko koo poser moom mu war koo poser wu loolu élément bu important la voilà élément bu important la kon euh, après nag am na ay yeneen questionnement yoo xamante ne léeg day mën di juddu euh, ci biir yooyu yëpp bon lu ci ëpp quand alhamdulilah ci foofu ñu doon wax ci sarx taxawiya bi leeral nañ ko ci euh, kon ñu daal Euh, yam foofu ba jotaay bii di ñëw ñu doog a dugg nag ci azaatul muqaddasa li nga xamante ne nag léegi côté spirituel bi moo ñu ci concerné parce que li ñu doon wax ni c'est le volet théologique mooy kalaam yi kalaam yeegi mooy nga xam ne moo aju kalaam mooy euh, théologie maanaam philosophique bi et cetera côté boobu la mais dinañ dugg incha allah ci li nga xamante ne moom mooy côté bi nga xam ne moom moy côté spirituel bi li nga xam ne moom moo ci intérêt ci jotaay bi di ñëw.